farraqahu daymaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma fi albaabu thalith fi al adab wal fadaa'il fi faslun fi shukr wa ba'duhum taraahu dhaata ammumi mutawwija ar-ra'si ma'a at-talaththumi tashabbuhan bir-ru'asaa'i as-saalihiin man hammuhum ridaa al-jaliili kulla hiin wa yadhkuru Allaha kathiiran bi lisaan wa qalbuhu adnasu min kulli janaan sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ba léegi di démasquer di ñu wan te ñu def attention te moytu ci façon faux sëriñ yi façon faux wal yu yii di woote te duñu dara mu ne wa ba'duhum lenn la ca ñoom di ko gis moom taraahu mu gis ko daa ta'ammumi mu daal def amaama daal di kaala bi nag mu taw wi jar mooy mu teg ci taaj mooy ndëppal buur liñ naan ndëppal buur mu teg ko daal ci teg kaala gi loolu lépp tasannoo la ngir rek wane ci biti loo xam ne bokkul ak biiram ngir mën a mbaal këpp comme que fuxuux yi ci fuxuux yi la bokk ci këpp tël yi noonu lay këpp tëli taalibe yi ga yi naan ndeysaan boo ko xoolee rek yonent bi alayhi salaam lay fàttali yow ma ne kooku da kooku usurpateur la de attention de <laughs> ne se méfie pas euh, des des apparences de beaucoup d'apparences sont trompeuses waaw lu bari ci apparence yi dañuy naxe waaw nga gis ko nee na nga gis ñenn ñi moom kaalawu ginnaaw ba mu tegee teg ndëppal buur bi ci kaw ma ak talasumi ba pare daldi muuraale bakkan bi waaw kaala yooyu comme nit ñu nit ñu sell ñi mel noonu lay fexee mel ndax xam nga kaalawu sunna la yonent bi saa saa da doon kaalawu loolu la defal Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko hakaza fa tamma ibn Awf waaw kaala seydna abdurrahman ibn awf ba pare na ko nekk nii del kaala woo yow doomu awf radiyallahu an waaw léegi nag moom muy sàcc ziyu mooy li eh, eh, eh, nga xam ne noonu la boroom xam-xam yu mag yeeg awliya yeeg yonent yi alayhi saa niñ mel loolu day yéem a sàcc ndax sàcckatu identité la voilà nga gis ko kon mu taw yu jar si ma at talassumi muur ba muuraale bakkan yi loolu lépp di wane ne moo sell bàyyi bët yi nag di xool waaw sëriñ bi ne tashabbuhan ba muy def noonu nag di niru nirulu bir ru'asa'i salihin ña nga xam ne ñooy ñoo ñoo ñoo njiit yu baax ya yu sell yi ca yoonu yàlla muy awliya yu mag ya nam dégg ne nii lañ doon mel mu gis comme waa ji bu doon tay day gis ne i sëriñ bu mag bi nii lay soloo xaaral ba fexe di def ni moom ngir ku ma gis mu la koy fàttali ngir lan ngir këppatal nit ñi <laughs> voilà muy muy niru nirulu bir ru'asa as-salihin ci nga xam ne way njiit yu sell ya ci ci ci yoonu yàlla man ña nga xam ne hëmmuhum seen yitte yépp du leneen lu dul ridal jalil boroom xam-xam ne nitu yàlla yu sell ya nga xam ne ñoom seen yitte yépp mooy am ngërëmu boroom bu màgg bi kulla hin ci waxtu waxtu wu ne loolu mooy li leen yëngal moo leen di teg bu ñu teggoo buñ nee tekk ngërëmu yàllaa tax buñ yëngoo ngërëmu yàlla tax looloo leen yëgteeloon waa ji nag ñëw di sàcc seen seen identité nga gis ko nag bu nee ci mbooloo yi wa yadhkurullaha kasiiran bi lisaan muy tudd yàlla lu bari ak bilaat nañam waaw foo gis rek bu toogee ba toog ci fauteuil yi taalibe yi tiim ko walla bu toog sax ci fauteuil bi kenn newu fi mais bu déggee ku fëgg rek wala soxna si agsi walla doom ji wala bëkk néeg bi bu dee waaju la yoo xam ne moom àgg na ci am bëkk néeg ñëw yëglu chambellan bi ne ko ah am na kuy kuy kuy yëglu rek mu commencé kay jël course bi commencé ne xaaral defaraat toogaay bi waaw amul sax ker sa boromam di ko gis muy def cinéma boobu mu nekk defaraat toogaay bi ba kii xëccaat dalaa ji xool seetu bi xool ni mu war a paraître defaraat kaala geeg yooyu dina mën a kaala waat ne ko nee ko bu agsi waa ji si nag mu nekk di si kar di kii dem bu ko nee salaamaaleykum naa mm, mm, mm, di ko wan kurus gi alors que caaxaan kat la tudd dara voilà <laughs> gars yi mën a caaxaan <laughs> na sëriñ bi tax yàlla anu en fait <laughs> subhaanallah mooy da fa mel ni dafa toog nii di gis ñun li ñuy dunde mu koy wax mooy dafa yàgg pour wan ne da ko jàpp ne yii léegi la xew mooy yow xamoo li xew moom da koo dund nee na isbaana jahran annama shuyukhu hadha zamanu julluhum fuqu dane leer na naññ ku bëggul a gis kay mooy naan gisu ko dafa leer naññ jahran kene sëriñ su bari ñu ëpp ci sëriñ si sama jamono ji ay këpptal lañ commencé di leen lim nii kon mu ne waa ji wa yadhkurullaha kathiran bil lisaan nga gis ko comme que nit ñee ngi fi muy tudd yàlla lu bari ci làmmiñam di yëngal rek di munum munumi waaye ndekete yoo wa qalbuhu gis nga xolam adna su moo gën a tilim moo gën a tëre moo gën a taq min kulli janaan ci xol bu ne xolu ñi ñëw sax naan dañuy barkeelu ci moom wala dañoo ñëw ngir mu defar leen lu ñu bari bari bàkkaar njaaloo fële def lu ne di tuub ñëw kookoo ko gën a sell xol foofu waaw xolam fekk xolam moo gën a tëre moo gën a tilim bépp façon xol boo gis mu ne wa yudhiru zuhda walam yaqsid bi si waqti naasil maali fal tantabihi mu ne te gis nga waaji ah <laughs> imposteur bii mu nekk wa yudhiru zuhda waaw mu ngi feeñal ci biti ne daa dëddu àddina te gis nga feeñal googu mu koy feeñal walam yaqsid bihi ah, jubluwu ci si wat si waqti naasil maali lu dul góob lu dul rëbb alal yi muy ame ci seen poche yéen bu ngeen ko gisee naan ndeysaan moo dëddu àddina cay suñu sëriñ bi di yéemu ndekete yoo lool muy feeñal bu biti ngeen naan moo dëddu àddina alal ji ñu koy jox deewu ko dara waaw dërëm ak suuf lay doon suuf la yemale ndeke seen njorta rafet ci moom da koy joxe ñi ñëw saa su ne bu ñëwee liñ koy jox yépp da koy joxe dara du taxaw ndekete yoo sawaay kookee mu koy jox nga foog ne keneen la bu dee miinoo kër gi mooy ki koy dencal mbir yi waaye loolu day flagrant day bàyyi affaire yi fii di gëmloo nit ñi rek waa kër gi waa koñ bi yépp moo leen yor bu fa yóbbee benn xam nga wolof moom daa baax <laughs> bu fa yóbboo benn saaku ceeb ci at mi gars yi dañ naan tout le temps moo fi indi saaku ceeb alors que benn yoon la ko fi indi waaw li ci des yépp mu rënk ko ci magasin am yi ak ci kontam yeeg yooyu waaw jënd koy kër tabax ko ay palais waaw <laughs> non waajee graw <laughs> dara ci zuhdum gii dëddu àddinaam gii muy wane ci biti lu dul góob dajale alal yi góob ko ah daal di koy rëpp kon nag man Bamba maa ngi lay maa ngi lay faire attention maa ngi lay tenir en garde mettre en garde de defal attention de ndànkul alhamdulilah ndànkul ci ku mel nii fal tënt bi yeewul ci lii ma lay wax te xam ne lii bari na de waaw mu ne fa waa ji xoolal ba léegi am na ñeneen ñoom ñoo xam ne façon caay-caay gii la ñuy def ñu ne ko ban gan façon la ñuy def di ndax nit ñi mu ne wa yadda'i ba'du shuyukhi annahu la ya'kulu zar'a wa yukhfi sha'nahu tashabbuhan biman yujahiduna nufusahum wallaha yaqsiduna mu ne wa yadda'i ba'du shuyukhi am na nag lenn ci faux sëriñ yi <laughs> faux awliya yi <laughs> usurpateur d'identité yi am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom xam nga lan la ñuy liggéey nga ne nga ne lan la ñuy liggéey mu ne am na ci ñoom ñoo xam dañuy wootewu na que ne moom laa yàqulu zara quoi moom dafa dëddu àddina bàyyi mbiri àddina même yu dagan yi sax mu xaraamal ko boppam quoi nee na ba nee na mbay gis nga mbay li ñuy bay moom nee na du ko lekk ko non moom du lekk yi ndax alwaraaw moom daa sàmm de mbay mi amaana ba nga koy bay lii wak lii wak lii dugg na ci kon moom xaraamal na boppam mbay quoi dugub ci du lekkati cere parce que ca dugub jëm jóge nañ ko bayee bon man na am lënt-lënt quoi waaw nee na du lekk yooyu quoi <laughs> ndekete yoo waaji wayux fii ba muy def loolu te loolu da koy wan nit ñi gëm noo ko nit ñi mais bu dee doon la mel lan moo tax mu koy wax xam nga gisoon nañ ñu mel ni lu mu koy wax ak lan la ci ca ma ñuy gis ci dégg te riyaa ak ngistal tax ba yàlla tax mu ba mais na ko bàyyi ngir yàlla mais bu mu ko wane ak fu mu dem di wane ne moom moom lii doo ko lekk na nekk digganteem ak borooma ku ko jox sax bu mu ne ko dootuma lekk lii mu ne ko baax na baax na te bañ koo wax lu tax mu ne ko baax na walla mu nekk digganteem ak borooma bu dee dëggu na waaye waa ji dëgguwul mo daa lool du ko def de mukk mu naan du lekk mbay mi quoi léegi wayux fii te mu ngay nëbb sat na wu dëgg-dëgg mbiram mooy moo moo gën fuqale fii tashabbuhan di nuru nurulu bi man ca ña nga xam ne nit ñu sell ña nga xam ne naa dañuy yulli seen yulli seen dayok coono di def ay coono di toggoo ay coono yu rëy nufuusahum di xeex ak seen bakkan ngir noot ko ci awliya yu mag ya muy leen di nuru nurulu te ñoom ñoo ñële awliya yu mag yoo yële wallaahi te ñoom borom bi dong yàq si duunaa moom la ñuy moom la ñuy jublu ca ya nga xam ne même lu dagan la waaye seen bakkan nar koo miin ñu xam ne bu ko miinee mën na leen a yóbbu ci alkande ñu arrêté ko seen digganteeg seen borom kenn du ko yëg. ñooñ yàllaa leen tax a jóg waaye waa jii nag ne moom nag ñoom lay jéem a niru niru lu quoi léegi lu ci tegu loolu bii di ñëw insha allah wala taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi